pare waajooju bu cérémonie religieuse jotee mu ñëw ci kanam sëriñ bi sëriñ bi tagg ko ne ku baax a ngi ku nàngam a ngi kanaba waxul lu am bu xamee loolu wax loolu waxul lu am bu waxee loolu de façon li mu wax wute naa yore yàlla ci kon kanaba waaw waaw léegi yow imaginer ñu mel noonu ñëw di jaayu mbaax fu ne alors que ñi leen di seen surga yi leen seen xàq loolu bokk na ci bakkaar yi gën a exploité jaam yi te wa mata sta'badtum an-nas wa qad waladathum ummahatuhum ummahatuhum ahrar kama qala euh, ibn al-Khattab radiyallahu anhu kañ ngeen jàpp nit ñi di leen def ay di leen soppi ay jaam waaw ay moins que rien alors que seen nday yi dañ leen a juróon ñu nekkoon des libres des personnes libres alors ñun ñun suñu réew vraiment c'est c'est catastrophique waaw c'est catastrophique bu wax nguur gi nguur gi de façon même les employés gars yi ñuy wax naan wala employé de maison yi ñor ak yooyu mais kañ fi jox sax bu dee ñooñu ñoo war a doxal affaire bi kat ñooñu ñooy doxal affaire duñ ko doxal. léegi nag réew mi a noonu wal iyaazu billah da nga yow sa yaram bi day daw boo gisee les étudiants qui sortent de de l'UCAD les étudiants qui sortent de l'UCAD de l'université Cheikh de de de de Ndar Gaston Berger feneen ak feneen. mii dara du ñu xam ne vraiment seen dund lépp dañ koo consacré ndax jàng mi lañ leen gëm loo woon ñee ñu ñëw ba àgg te njomboxtal la am seen master la ilaha illa furaas daal di dara dara waaw dara dara dara waaw après moom day xool ne mais attention man xoolal jaaykatu mango bi ngi doon nekk fii nga xam ne moom ci la carrière xoolal léegi li mu yor ak magasin yi mu yor moom dem na carrière ci lim na waaw soo bokku bol uute bii nga xam ne maam mooma dëkk xoolal ay banaana la doon jaay puus puus léegi ay magasin la yor alors que man temps yooyu maa ngi doon jàng jol na loolu moo gëm noo bu ma jàngee dinaa kii mu far dem ci kooku wax moom est du ko mën a embaucher wala dénk ko benn boutique mu fay liggéey waa ji baax lool ne ko bismillah man ngaa ñëw est loolu nga foog ne loolu rafet na est ce loolu ñan ñoo ko teg lu dul système bu yées boo xamante ne nii kenn amul kenn koo xamante ne mooy rendre compte kenn ku nekk di def lu la neex waaw yow daal li la neex mooy faire loi <laughs> waaw wal iyaazu billah wal iyaazu billah ñooñu wallahi bakkaar yu toll noonu moom bés bu la ko yàlla dóoree baal la mais wallahi kooku moom kooku kooku <laughs> non kooku nar naa am sérieux problème yawmal qiyaam te balaa dee sax lay commencer di am problème waaw kon mbir mi ki nga xam ne moo am choix wu daa ut daa bëgg uti xam-xam wala boog du moom am na lu tax moom nekk fi di dem di xëyeeg di liggéey ak yooyu mais du laaj waaw ndax. xam-xamu diine kooku manoo koo ŋaññ bu muy ut manoo ko ŋaññ waaw manoo ko ŋaññ waaw waaye nag li nga xam ne moo dul baax woow mooy taxaw ci mbedd yi nag di yalwaan non bu dee loolu dañ naan la fexeel di jàngaale tey jàpp ci dara bu dee mën naane ne waaw Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na kon ma laaj Abu Bakar ab aaya ci aaya yàlla yi ngir mu daal di ma koy leeral alquran waaye bëgguma woon ci masa wa ma sa'altuhu illa li yushbi'ani laajuma ko woon lu dul ngir mu yóbbu ma ma mën a suur ci la mu defar la muy lekk la muy dunde loolu la doon wax ngir xam aaya waaw mais dafa laaj ngir leneen loo xamante ne nii kii laaj léeg-léeg moo war a jël yenn waaw <laughs> waaw waaw Seydina Abu Bakar nag radiyallahu anhu amaana ci leneen la ne woon lu koy yitteeloon yu ko préoccupé woon ba moom laaj bi kese la toog seetluwul xaalu Seydina Abu Hurayra mi ndax loolu day am day am waaw waaye li mu soxla woon mooy ku ko yóbbu kër ga waaw ndax lan euh, euh, garder sa dignité tax ma nekkul di laaj laaj bu saraxatan leer nañ waaye du ngeen ma yóbbu ma lekkam de waaw mais dem na loo xamante ne ku ko gis ndax laaj dafa am laaj am waaw laaj bi bil lisaan wala laaj bil xaal laaj ak sa làmmiñ ak laaj sax ak sa xaal mais sauf que li mu laaj aaya la laaj mais avant daa bëggoon te loolu moom la bëggoon bu ko Seydina Abu Hurayra euh, Abu Bakr radiyallahu anhuma di ko tontu xoolaale ko gis ne kii lii la ah kii moom xaalam teeñoo demaale kaay ma tontu la mais nañ demaale ne seetluwul lool mu ne fa marra walam yafal mu tontu ma romb waaye deful loolu mooy yóbbuwaale wu ma këram ndax li ma la wax mu ne summa marra bi umaru nee na ñu jekk rek Seydina Umar romb radiyallahu anhu waaw mu ne fa sa'altuhu ma laaj ko an ayatin min kitaabillah ma laaj ko benn moom it benn laaya ci laaya ci téereb yàlla bi fii itam pare ma sa'altuhu illa li yushbi'ani waaw mu ne laajuma ko woon lu dul ngir mu yóbbu ma rek këram mu daldi suur waaw <laughs> loolu la de loolu képp a ma laaj ko waaw waaw mooy obligé wu temps sa aajo nga koy leeral mooy mën ngaa ëpp nëbbu sa aajo def ay signe waxe loo xamante ne nii ah ah mooy nit ki bu seetloo mën naa xam ne ne ah kii de lii la bëgg waaw waaw léegi nag sauf ko loolu. <laughs> risque bi bu dee <laughs> mooy ñu bari man nañoo bañ a jëli li nga bëgg <laughs> bu dee ne yow sax aajo dafa jàmp lool waaw mais tàmbali loolu boo demee ba dara doxul nga door a jàll ci beneen stade ndax kat ah famani torra famani turra boo képp koo xam ne dafa loolu gayru ba gayra baarin wala ain waaw loo xamante ne du day ëppal waaye du ci dellu waaw nga doxal loolu ci sa xaq yow kon mu ne kon Seydina Omar bi mu robbee na laaj ko laaju ma koon ngirum ngir moo suurloo ma fa marra falam yafal moom itam mu romb muy jëliwul tontu na ma romb jëliwul waaw mu ne waaye nag summa marra bi abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam fa tabassama hiina ra'aani wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi mu ne ginnaaw loolu kon Seydina Abubakar njëkk romb dem Seydina Umar tegu ci rasulul rabbil aalamiina daal di agsi abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam mu romb ma sa sama xaal ba fa ma ne woon fa ma jekki woon ci seen yoon xam naa ne fii la gaa jaar en ñu bari ci ñoom <laughs> nee na karta abul qaasimi moom sallallahu alayhi wa sallam moom daf maa romb rek xam nga daa amoon doom ju noonu al qaasim ju mag génn teel génn àddina am ñu ne looloo tax ñu koy dàqantale waaye dinaa xóot loolu de al comme li imaamul Buxaari ba lu indi ci xadiis bi ci saxiix bi mooy mooy kiy séddale li yàlla lay joxe loolu la mooy bàyyi séddalekat képp kuy séddale moo la plafonné te kenn du séddale lu dul ci moom lay jaar moom mooy mooy séddalekat par excellence waaw keneen ku ne yow dañ laa kene moom ci boppam la borom bi teg di séddale noo tax mu ne inna allaha huwa al wa ana al wa ana Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam moo tax yeneen tubaab yi saa te Bukhari lu bari la ko indi ci hadiis ci Sahih mu ne inna Allaha huwal mu'ti dëgg-dëgg yàlla mooy kiy joxe. wa ana kanta man Abul Qasim man maay kiy séddale la yàllay joxe wa ana taman Abul Qasim bi maay bàyyi séddale kat mooy loolu kiy séddale nga xam ne kee taxaw Al Qasim mooy waxuñ la ne waa ji daa séddale woon jeex na waay non Al Qasim ki taxaw di ko def moom la borom bi. teg ngir mu koy séddale li muy jox jaam yi allah <laughs> waaw moo taxit lu mu la jox nanga ko doyloo ataakum ar-rasulu faxuduhu wa ma nahakum anhu fantahu waaw wala borom bi teg ne leen nag comme que noonu la te xam leen <laughs> lu mu leen jox nag faxuduhu na ngeen ko jël amul nekk di xeet naan way dox ma jox li <laughs> bul def ni kaw kaw ya <laughs> yawmal Abbaas ibn Mirdaas as-Sulami <laughs> eh? radiyallahu ta'ala anhu warda waaw waxoon naa nag bi tax borom bi def leen ñoom ñu meloon noonu waaw ndax ñi war a nekk ak yonent bi saa dañoo war a représenter addina bi ba àllaaxira di ñëw bépp xeet yonent bi saa ñi fiy jaar ñooñu dañ faa war a nekk. di def loo xamante ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag di leen corriger di jàngal yi ñëw seen gannaaw ana naka lañu war a doxaleek moom waaw loolu la woon mais tekkiwul ne ñooñu de waaye ñooñ dépassé woon nañ foofu seen seen seen réalité dépassé woon nañ foofu waaye nag noonu la leen feeñu waaye boobu la leen borom bi def ñu feeñoo noonu ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñuy ñëw ci ginnaaw ay teggi ni ñu war a nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw waaw moom nii na nga xam ne bañ ko joxee xonay ni jox ñoom euh, apprend cent oyey ah, na cent mu kaas atajalu nabi atajalu nabi wa nabal ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i وما كان وما كان حل حصن ولا حابس يفوقان مرداد في المجمع وما كنت دون امرئ وما كنت امرئ وما كنت وما كنت وما كنت امرئا دون وما كنت دون امرئ وما كنت امرئ دون dama fàtte naa affaire ba wama kuntu mri'in wama kuntu duuna mri'in minhuma wala wama kuntu mri'an wama kuntu duuna mri'in minhuma wama yufdil la nga bañ a def loolu waaw ne woon lu tax mu kaas ne lu tax yonent nga may jox li am ah. non non non man sama baay sama baay ma su koo bàyyil baay seen baay ñoom ñaar ñu Uyayna ibn Hisn Hisn ak Aqra ak Haris Aqra mi baayam Haris sama baay kon nag man sama du ma nekk seen doom di ñëw di xool la sama baay doon woon nangu ma koy nangu <laughs> waaw du ñu ma ko yóbbul kon nag jox ma lu bari yonent bi alayhi salaam hmm, maag sama fas yi daal Ubayd liñ fi liggéey tay xonay na rëy na waaw <laughs> kon waaye suñu boroom nag ne déedéet wa maa aataakumur rasuulu lu leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox rek fa xuzuhu jël leen moom ñuy séddale wa maa nahaakum mais lu mu leen tere anhu fantahu na ngeen arrêté ci saase. amul pareegu ma je de Lyon ou de Paris ou de Los Angeles ou de Dakar. non y a pas ça ou Johannesburg. non yooyu amul fantahu ngeen la arrêté <laughs> waaw kan moo la kañ ngay faatu il n'est pas prêt saa bu paree bon il faut ngeen xam ne gars yi yéen tamit da ngeen a sàng diine quoi. arrêté bàyyi leen gars yi ba ci kanam may leen leen tuuti Iblis la koy wax moo la assuré sa dund moom moo xam ñaata ngay dee kañ ngay faatu te combien de jeunes ñoo faatu comme yow ci âge bi nga nekk nekkoon ci li nga ne léegi yow daal yaa exception bi ah loolu la al-la'inul gharur daal di wax. <laughs> ki yàlla rëbb ta muy waraate kat bi loolu la gëmloo détrompe-toi waaw attention kon mu ne kon summa marra bi abul qaasimi kon seydna abul qaasimi di rasuulullahi sallallahu alayhi daal di romb ginnaaw fa tabassama ra'aani moom daf maa gis rek daal di muuñ <laughs> waaw xam na ne Abu Hurayra mii fii mu toog moom toogu fi noonu c'est pas anodin rek <laughs> du daa ñëw toog noonu ngir rien waaw wa arafa mu xam ñu ni nand maa fii nafsi li ne ci sama biir wa maa fii wajhi ak li nekk sama xar kanam ba ma nee jàkk <laughs> docteur u xol yeeg euh, yaram yaa ngi Allah <laughs> sallu alayhi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar summa <laughs> qaala waaye nit boo jëlee doo yem ci jëli kese bu dee ne yàlla def na nga man ci dara waaw man bu ma gisee nit mu nekk ci xaal boo xam ne jëli naa ne sawaay mii ah kii lépp sama njort mooy lii wa tax te daa aajo aajow bu ma ko ci mënee dimbali naa ko def mais bu ma yem ci loolu kese voilà kon yeneen tibay saa salaam ne ma yaa Abaa Hir <laughs> woo ma ne ma yaa Abaa Hir ah ko doon waxee noonu Abaa Hir mooy Hir muus mu ndaw mooy Hurayra ah. tasxiru hurayra hurayra mooy tasxiru hir mooy benn mu ndaw qultu nee na ma ne ko labbayka ya rasulallah ma ne ko labbayka wuyu naa la yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne ma ilhaq <laughs> àndal ak man jógal nga ànd ak man <laughs> mu ne wa mada mu dox fa tameetu ma topp ko fa daxala mu dugg këram fasta'zana waaw ñëwul rek dugg de mooy fasta'zana d'abord wa daxala mooy mu dugg ci kër gi en tout cas fa xam ne moom foofu ndax xam nga cour mën nga dugg ci cour bi après bi boo moo lee dugg ci néegi da ngay laaj permission neewul maay rasulullah en la lii dasaa nekk ah rek dugg loo xanaa xamoon ne kilifa même sa néegu xam nga ne am nañu fa nekk kon yonent waaye saa saa amuloon néeg boo moo ko moom soxnaam yi la utoon moo tax ñu naan hujuratu azwaaji rasulillah appartement néegu soxnaa yonent bi alayhi mais tekkiwuloon ne moom dafa amoon néegu boppam déedéet yi ñoom ñoom la defalul ay néeg kum ci ay nekk foofu loolu leer na ne am na ko fi nekk yow amoo droit ñëw rek ne da rek dugg maay borom kër gi c'est moi le chef de famille ayo non c'est quoi ça qu'est-ce que c'est quoi le problème ma ne si le problème ay gi dangaa war a yëglu la wax même bu dee ne sa sa kër la doo ñëw rek ne dabaj boo xamee ne am nañu fi nekk bien sûr waaw moo tax mu ne li mu duggee fasta dara mu ñaan permission dugg fa adina lii ah moom mu daal di ma ne agsi lii tamit lu am solo mooy nit boo àndee nit ngeen di dem këram loolu la yoo xam ne am na ñoo xam ne xamuñu ko boo ngeen nekk ci oto wala ngeen nekk ci di dox wala ci sareetu mbaam wala sareetu wutiir ngeen ñëw ba ànd kër nit ki bu ngeen duggee ci kër gi yow boo ñëwee ci bunt bi bul ñëw rek ànd ak moom noonu ngeen takkaloo dugg déedéet yow xawal a ci ginnaaw waaw moom moo war ne la nag bismillah nga dóor ak wala aksil waaw wala wala jàpp sa loxo waaw boo du benn bu jàppee sa loxo la saa yi aksil aksil voilà mais doo ñëw rek laata muy kii sax nga mu dugg bu duggee ne la aksil yow reculer sa gannaaw loolu la ñu yonent bay saa saam jàngal fii ak Sayyidina Abu Hurayra mi nga ne moo xam teggin yi nga xamante ne ñoom saxaaba yi loolu lañu nit ku nekk waxuma la kilifa kese waaye même sa moroomu nit koo xam ne yéen a bokk a sa xarit la noonu lay deme waaw il faut pas ñuy ne waa miinante nañu way maay moom mooy man ba règle yi yëpp teggin ñu fëlal ko déedéet la xayra fii zalik amul yiw ci loolu miin naa ko miinante nañ mais bu ñu àndee ñuy dugg këram damay xaw a reculer ci ginnaaw bàyyi ko mu jiitu ndax mën naa dugg ci néeg bi wala bu dem néeg la dugg gis loo xam ne foofu mu am lu mu war a vraiment ndax bëggul nit ñi di ko gis waaw mu war a defar lool ba pare après na ma bismillah loolu lépp dama ko war a xam mais du ma ñëw rek mu ne damay mën a damay après imaginer bu dee naan dafa jë dafa génnoon am yoo xamante ne nii da koo bàyyi te yoo xam ne seen diggante ñoom la yow ngi gis ko loolu rafetul non non waaw mais ñun dañoo tàmm eh, eh, wal iyaadu lii mooy lii la de waaw ñun ñu nag mën nañu jàpp nii sa waay non c'est c'est lii mooy yoon lii la lii lii la yonent bi saa yare saxaaba yi lii la yare xeetam sallallahu alayhi wa te lii mooy li ñuy lii moo ñuy jëriña c'est pas ay gars yi ne waaye yow non non oh, ci yoonu yonent bi saa kon bu boobaa tey jii nii mu teg jaam yi nekkoo ci waaw waaye bala ñoo jàll da ngay Abu Bakar radiyallahu anhu ginnaaw Seydina Omar radiyallahu anhu ginnaaw yeneen tubaab yi saa saa mooy loolu boo seetloo mooy ñooñu ñoo yàgg di ànd waaw même bu dee ànduñu nii mais succession gis nga kii dem kii dem kii ñëw te yeneen tubaab yi saa saa boo seetloo moom moo mujj du ñàkk ne daa am yu mu doon lijjante aajo jullit ñi dañuy jàkka ndax léeg-léeg loolu la mooy imaam yi léeg-léeg ñu yéexu génn yeneen tubaab yi saa saa non seulement léeg-léeg doon iqam ba pare. am ku ko interpellé di wax ak moom mu taxaw déglu ko wax ak waa ji wax ak ba déglu kiiwam door a kàbbaar léeg-léeg mu julli ba pare am ku ñëw diis ko aajo loolu lépp da koy retardé alors que ki nga xam ne moom daa ñëw rek julli si kooku mën naa teel a dem après waaw mooy noonu ñu tegtaloo ñooy ñooñu ñooy ñi ànd moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib wal hadith bi sahih bi mu ne keroog bi Seydina Omar radiyallahu nee na damaa taxaw ndeysaan ñu ngi teg Eh, kooru Seydina Omar radiyallahu anhu ñuy ñëw di ko ñaanal <coughs> ñépp triste ñépp jàpp neen damaa jekk rek am ko teg sama loxo loxoom ci sama mbagg ibnu Abbas bi Abdallah radiyallahu anhuma ma dégg mu naan ko mu koy ñaanal di ñaan ne yal na borom bi boole la sa ñaari àndandoon ndax taalamaa sami'tu ak bari lu ma dégg Rasulullah man aji wax bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan xarajtu génn naa ana wa Abu Bakr wa Umar daxaltu ana wa Abu Bakr wa Umar ak maa yàgg dégg yonent bay saa saam naan dugg naa man ak Abu Bakr ak Umar génn naa man ak Abu Bakr ak Umar Sayyid Ibn Abbas nee na ma tourné xool kan moo teg sama loxoom sama mag mi li wax lool ma tourné fa idha huwa Ali ibn Abi Talib waaw asadullahi al-ghalib Abu Turab radiyallahu anhu nee na ma tourné gis muy Sayyidina Ali ibn Abi Talib waaw lool am naa njort loolu rafet borom bi boole la sa ñaari àndandoo ya man Ali ndax yàgg naa dégg yonent bi alayhi salaam naan génn naa man ak Abu Bakar ak Umar dugg naa man ak Abu Bakar ak Umar waaw kooku ñàkk keñaa na koy wax waaw Allahu akbar humul ladina rabbahumul Mustafa wa kafa ñooñu la yonent bi alayhi salaam yar taqumu yar doy na waaw Allahu akbar kon mooy ñoonu ànd boobu moo tax borom bi boole leen moo boole seeni mbir fi dunya wal axira waaw fi dunya wa fi barzax wa fi axira te barzax ci alaxira la bokk paara ci alaxira moo tax gis ngeen ni borom bi daal di leen boolee fa mu fañ leen denc ñoo bokk même hujratu sayyidati Aïsha radiyallahu anha wa ardaha ñoom ñëpp fa la ñu ne sallu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaw allahumma ardi abi bakr wa umar radiyallahu anhuma sayyida kuhuli ahli janna waaw sangu mag waa aljana yi allahu akbar kon nga gis mooy ñu baax ñoo bokku yoon li wolof naan ña bokku ña ña bokku teen la seeni goj ji laaye waaw waaw baax ñoo bokku yoon moo tax Seydina Abu Bakar Seydina Abu Hurayra ne wala qad qa'adtu yawman ala tariqihim wax naa ci yàlla mas naa jekk benn bés ca seen yoon wax waaw boo bëggee nag ñu baax ñi di la romb ngay tëbb ci ñoom foog nga nekk fa ñuy ne ci seen yoon yow newal ci seen yoon waaw Seydina Abu Bakar na Abu Hurayra ci seen yoon la ne waaw boo jariñëwul ci kenn ci ñoom wala ñaar dina yàlla nii man la la cee jale ci gariñ jaare la ci moom waaw waaw wattabi sabila man anaba ilay toppal yoonu ki nga xamante ne nii moo colloor moo cow wooral dellu ci man Allahu akbar kon nag yow newal ci yoon wi Seydina Abu Hurayra li tax mu wax nii bu newul woon ci seen yoon nekk feneen waaw ah <laughs> boo bu nekkul woon ci seen yoon eh. ah mais am lii du am lii yonent may saa gis ko kantaa moom daal di muuñ waaw sarax la yonent may saa saam xool sa mbokku jullit xool la gis sa wa alhamdulillah mooy hadith sayna ibn Hatim bi ñu fi doon yàggul fattaqu fattaqu an bi shiqqi tamra waaw yonent may saa saam woy ta da ko leen teet leen wiqaaya leen seen bopp ut leen protection seen digganteeg safara même bu dee ne ŋaalu tàndarma la waaw mu ne bokk na ci saraxe mooy an talqa axaaka bi wajhin talq waaw nga dajeeg sa borom mu ndax bés boobu lu ndaw lu mu gën a ndaw ci baax wallahi nit ki na ko soxla ngir borom bi fegal ko safaray jahannama keroog bokk na nag ki saraxe nit ki dajeeg xaritam bi wajhin talq yonent bay saat saam foo gisee ah moom moom moom doom day muuñ waaw yadhaku bi tabassumi waaw da doon muuñ ah Allahu akbar kon nag ku bëgg yii da ngay tegu ci yoon wi waaw tegul ci yoon waaw kon nag mu ngi noonu léegi kon mu ne yonent bay saat saam nag ne ma bi mu ñëwee dugg fasta'zana mu sàkku ndigal fa adina lii bi mu duggee ba pare nag mu daal di ma ne Abu Hurayra man ngaa agsi fa daxala fa wajada mu fekk labanan fii qadahin mu fekk benn euh, euh, soow soow hein boo xamante ne nii ci benn récipient la nekkoon benn ndab benn ndab léegi nag ci benn kopp boo xam ne xaw na yaatu fa qaala yonent way saa saab laaj ca nañ a kër ga ca néeg boobee min na hada laban waaw soxna sa walla ña fa ne wa ne leen ah soow mi fan la jóge waaw loolu dañuy xam ne nit nekkul ne man sama kër la lépp fi nekk xam naa ko boo gisee loo xam ne bi ngay génn nekku fi woon am nga droit plein droit laaj ne lii moom euh, fu mu jóge voilà loolu def ko gis nga ñun dañoo war a kale suñu lépp ci jox may sasam di def gis loo xam ne gisoo eh, ni yonent may sasam mas naa dugg këram Seydina Abu Hurayra masoon na nekkali lool li mu duggee gis loo xam ne dafa laaj man nag dinaa fexe laaj loolu muy jaamu Yàlla noonu foofu lay kale ci yonent bay saasaam nu mu koy roye lan ngay waxati yi nga xam ne farata la allah moo tax nañ yar suñu bopp ci lii waaw lii mooy makaarimul axlaaq la par ndànk-ndànk lay ñëw yaa Hanzalatu sa'atan fa sa'a yow Hanzala ndànk-ndànk waaw kon mu ne min ayna haadha al-laban waa euh, euh, soow mi fu mu jóge qaalu ahdaahu laka fulaanun aw fulaana waaye it ñu tontu ko ah diw de moo la ko jox hadiya ku góor walla ku jigéen lii mën na nekk que ne Seyna Abu Hurayra dégg na tur bi waaw te loolu lay niru que ne diw loolu mooy li nga xam ne moo am diw la wala diw mais moom bi mu koy nettali mooy leer na na amul sikki sàkk bi amu ci woon mais bi mu koy nettali mu ne fulaan ak fulaan loolu mën na nekk loolu que ne loolu mooy sutura. waaw ak nit koo xam ne da doon def ngir yàlla bul ñëw di dévoiler te bëggulul ku ko dévoiler waaw publicité wul bëggul ku ko xamal loolu da koy def ngir yàlla yow boo ñëwee bu dee noonu nga ko xamee bul ñëw taxaw ci mbooloo mi ne diw moo fi def lii alors que loolu bëggul woon ñëw wax ko noonu déedéet nëbbal ko loolu fu am na ko fa def yàlla na ko borom bi fay waaw yàlla na ko borom bi fay te taxawu njabootam te saxal ko ci yiw waaye alors que Modou Ndiaye bëgguloon lool ba nga ko waxee rek xadit saarrak <laughs> ci la commencé poilu corps bi ci waaw mu xaw a genew loolu dee ci bàyyi xel sutura daa baax waaw ci côté bu nit ku deful lu jaaduwul nga suturaal ko ndax man satara musliman fi dunya satarahu llahu fi dunya wal axira ku suturaal jullit bu deful lu dul noonu nga gis ko nga bañ koo dévoiler borom bi dala koo wan ngir nattu la li yux bi rek c'est pas ngir nga dévoiler ko dem da ngir mu testala la nekkul ngir nga dem di ko wax feneen même bu dee jëkkër la sa jabar taxul nga mu nga mboolu mooy gi moom it mu wóolu keneen wax ko ko affaire bi siiw déedéet déedéet nga jàpp loolu sa digganteeg sa borom mi la ko wan di xool ndax yow kuy jàpp secret nga wala déet waaw côté bu baax bi nit ku mel noonu bàyyil xel jarul ngay tudd ñeel fu naan waaw diw ñu ne ko loolu dañ ci jànge ne borom kër gi bu laajtee jarul ngeen nekk fi naan ko non je pense ak yu mel noonu te am ngeen réponse bi wax leen ko li mu demee waaw jiw de moo fi indi lii ak lii moo la ko jox nga leeral waaw leeral ko nan la ñëw rek diw de moo ko fi parce que moo ko fi teg c'est pas clair moo ko fi teg est da koo dénkaane wala mu ngi dem ñëwaat loolu leerul waaye moo la ko jox kàddo voilà mu leer te waxul moo la ko sarax waaw ndax bu ne woon moo la ko saraxi day leer te Seydina Abu Hurayra ci boppam leeral na ko yeneen xadiis te yeneen twa sa sam ñun waalu sufa bu ko nit mosoon a jox sadaqa ne lii da koo sarax mu ñëw fekk ñu ne lii de diw moo ko fi indi sarax waa ahlu sufa la koy jox te du ci laal dara bu dee loo xam ne hadiya yàlla nag mu woo leen ñoom way ñàkk ñooñee bokk kook ñoom ñam ci ñoom itam ñu ñam ci wala ñoom ñu ñam ci mu ciy door a ñam